Allah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته No! تر في رجب ليل العروبة حل لا در في رجب ثم المنى دي ينادي مسميع الفهم الله في رجب منادي ينادي مسميع الموضى مالنا لولا العروبة حل لا ضر في رجب ثم المنادي ينادي مسميع الفهم حلت الدر في رجب في رجب ثم المنادي ينادي مسمع الفهم تبارك الله لا فرد فوكم ولا زلت ايديكم xalifa ñu ngi laa nuyu si di ñaan borom bi tëlewul dara mu dole laa dëgëral bi ormati seydil wujudi wa alimi suhud kaar suñu xel yàlla dalal na ko waxuma dalal na waaye yàlla mi dalal dalal na suñu xel ba tax na fu nu toll kaar ci sori ak jege ñu ngiy wéttiliku ànd ak xel mu dal lool ci yow bismillaahi ñu waxati ci ndigalam yàlla na yàgg béyte bii xale yi woy léegi sunu góor gu baax gi di sunu yaakaar te ak ëllëg Maulana. Sidi Xaaj Malik radiallahu taala anhu daf ko takraaru ñaari yoon ci xilaas bi xaruba mooy ajjuma arab yi guddi ajjuma ajjuma arobatu lañ ko tudde woon islaam moo ñëw tudde ko yowmul jumaa góor gi wax na ci biir ba ñuy dugg Medinatul Munawwara ne yowmal xuruw jàllal baat foofa yowma la jàlla la def ab lonk gi daf ko tomb ci suuf fii léyla la def ne xàlla dindi tomb ko kooku dafa mat a jéex yowmal aruba jàllal badru fii mu ne léylal arubati xàllal badru jàlla mooy firi départ te si daaj maali luxa bu mu indi demoo sax ci sooraaw demoo sax ci lisaanu arab ma waaye li ëpp ci loxoy xila zabbi alquraan la walaw laa an kataba allahu alayhim jara la adabahum fi dunia wal aqara naa sànq ne su fekkee di ngay faral di yër ñi bind ci Moustapha yàlla dimbali la nga yor téere bii beneen boo yërëti daa ci gis lu seddu soxol mu ngi wax jamono bi ñu jëlee leer gi ci mujjug dénkaaneen jox ko keñ ko mujjee dénk pour mu jébbal ko seeni borom mooy waa àddina kookaay kan Abdoulaye kookaay kan soxna Amina weer wi mu amee Maodo da la koy wax wax laa bés bi mu amee wax laa fi mu amee te nee naa ñi bari ci ñi taalif dañu coppati ci ne bees ñii leer gi la wax bi mu laata jeex ñu yokkat mbaa ñu xam jeex ñuy wax juddu bi bi mu laata jeex ñu yokkat ñu xam jeex ñuy wax nubuwa gi bi mu laata jeex ñu yokkat mbaa ñu xam jeex ñuy wax gàddaay gi noonu ñii wax xeex yi noonu ñii wax doom yi ak soxna yi noonu sidaaj malik moo ko dalee ci wa innahu is aradallahu nasatana abana min nouri bàyyu ko bàyyu ko ba ne ba ne wabnal amaama rassal xabru yabdau min wijaati rahsi sumal xalbu soo darami diggante fële mu ne wa innahu ak fii mu teere ne wab na amaama man di mu réylu lu nekk ci fii ñu départ nag sëriñ bi sant ñu départ tey moo dëppoog guddi gi Maodo da boo gisee bu amee ku la laaj tontu ko tontu loo dul laaj doolu ragal ku la diiŋat nee ko li loolu awra bëti guddik ajjuma ñu ne waaw si mu ne àlla ca la ñu jébbalee ba mu cëppeelu albadru leeru Mustapha guddi gi la wax ñu ne woon weer mu ne fi rajo bi jamono si aj Maalik ne na jamono bi nga xamee ne toxal nañu leeru seydil wujudi wa alimi suudi ci mujjug dencam am na lu rëy lu xew lu ma umpul xew ci asmaan yi juróom-ñaaw xew ci suuf yi juróom-ñaar xew ci bàyyi ma xew ci nit ñi xew ci jamaat daat xew ci aj maawaat dina ko tegtale nag ci juróomi wooyu balaa juróomi wooyu yey jeex ca saasa umma ca saasa ca saasa ba ñu fabee leer gi jébbale ko la ñu dégg kuy wax xaatif bu ñu gisul jëmm muy wax ci asamaan yu juróom-ñaar lu mu doon wax talminul bayti la waaw kañ lu mu doon wax tana baaw ana nuural خدي ليلكما تنبهوا أن نور الخد ليلكما قد حل في خيمة من أظهر الخيام نبه أن نور الختم ليلكما قد حل في خيمة من أثار الخيام waaw waaw waaw هم المناديون تنبهوا أن نور الختم ليلكم قد حال في خيمة من أظهار الخيام تنبهوا ñu ne lu xew ñu ne ana noral xat mi layla kumoo xad xalla wala ana noonal xat mi xad xalla layla kumu jóg leen wàcc leen lal yi yeewu leen dàq leen nelaw yi lu xew ñu ne leer gi nga xam ne ci la yàlla bindi lu mu bind ci la yàlla yërëmi ku mu yërëm jébbale nañ ko guddi tey kon wàcc leen lal yi te yeewu Seydi Hadji Malick ne dafa mel ni dañu laaj ñi ñu doon yee dañuy tëdd ba digg guddi ñu yeewu di xoolante rekk jëme ëllëg mu ne déedéet am na lu ñu sant am na service bu ñu santaane keroog bi leet bi duggee service bu umpuma ñu ne Maodo lan la mu ne lan atira baaxira xayral bu xoori waa waaw waaw atira baaxira خير البور وأفرش سجا ذات تكريما على القدم دما لنا أن عطروا باخروا خير البخور وأفرش ساجا ذات تكريما على القدم ليل العروبة التي حل في رجب في رجب منادي ينادي مسمع الفهم yeewu leen yeewu leen nelaw jeex na nelaw war naa jeex leeru cosaan gi jébbale nañ ko tey commencé leen préparer teeru ko bu leen yeewu nag di xool an attiru xayra buxuur wa afdisu xayra sajadaati def leen ko takriman alal xudumi yeewu leen li kole yi ngeen dencoon yi ci dàqoon aw cuuraay yi ngeen daan taal yi ci dàqoon nangeen ngeen yeewu taal cuuraay yooya sàññi li kole yooya yow ma ci loolu kat waaye darab yi indi ci lal yépp nañ ko ñori roof ci yeneen ci min wi yu jëm fajar xatiru xayra buxuur waa afriso sajaadaata def leen ko takriman ngir dolli teraanga alal xusami ci doom yu ba jàmm si daa mari ne loolooy wàllu nit ñi waaye am na lu xew ca asamaan yu juróom-ñaar ci même guddi gi même service ñu ne boobaay ban loolaay lan mu ne lan ku abwaabu sama futihat qaala al malaa'iku ab أبواب السماء فتحت كذا الجنان ونور الشمس في العظام عبد مالنا قال الملائك أب واب السماء فتحت كذا الجنان ونور الشمس في العظام المناضة حل لا در في رجبه ثم المنادي ينادي مسمع الهدى مالنا قال الملائك أب واب السماء فتحا كذا الجنان ونور الشمس في العظام قال الملائكة abwaaba sama yëpp futihat su fekkee waa suuf ñu ngi leen di sant an atiru ak baxiru xayral buxuur terewul am na lu xew ci asmaani juróom-ñaar ngir leeru Moustapha gi allahu nuuru ka mishkat fiiha misbaaxu al misbaaxu fii sujaajatin sujaajatu ka annaha kawkabu duruyun leer yi ci dënn jullit mooy leer yi yàlla feeñal ci zahir ñuy bax tudd bii liimaan bii lislaam bii bii alzan ci ëllëtu suuf ñoom lislaam lañuy jiital sharia liimaan la ñuy jiital waaye leer yi nga xam ne moom la ñu won mu jàkkaarloog yooyu ci dënn nit ñi mooy jant bi weer wi biddiw yi jant bi weer wi biddiw yi islaan liimaan ixsaan nee nañu jaaxle nañu ndax bunti asamaan yépp mosula ubbiku sun borom doxoon na ca xaddiim ñaar yoon lañ ko ubbi tëj ko benn bu ganek àddinaam euh, euh, sama sama soppe bi benn bi ubbil ko ko pour mu gane si si daaji Malik ne yow mi bëgg xam ne bi te maa la noonu yaa xaayisal bari li ashdaaf bul traverseeti géej gi indiyee sama dënn bi boo ma ci dégloo daratum am na façon nga xam yi ne maami nabi yoo xam ni bi haa nekk na ci biir xam-xam boo ma déggeeloo duratun aw farafancin woo xam ne ala moo gën a leer minal jële bi ci dënn seen si gis daañ la déglu mun a dinaa wax daañ la déglu mun a soxla moo weexal soxla uma neexal waaw guddi gi ñu fabee leer gi mu war a ñëw nag ci alimul naashi ñu di ko wax jëba mul alimul mulki lu xew mu ne ci kaw suuf ñu ne mu ne dañuy yéene na ne ñépp yeew bu kenn nelawati nañ taal cuuraay yi dàq ci cuuraay yi nañ ubbi li koleñ yi te lalaat darab yu bees yi yi indi woon ci lal yi nañ ko lal yi sa jaade woon ci der yi nañ ko lal yi looloo xew ci suuf waaye kat malaayika yi ñoom it nañu booba sonaa yépp futti at ak lan kasa jinaanu bunte àjjana yëpp ubbi nañ leen ma di la yëgal ne wanooru shamsi fi idami ki taxoon ñuy niit mu ngi bëgg a ñëw nañ ko yokk leer jant bi yokk nañ ko këroog juróom-ñaar fukki junne degere leer ngir dikku Moustapha waaw góor solaat waaw euh, kon nag euh, sëriñ bi kaar xërëm turi yàlla di léppam maag Maodo sax waxtaan noonu ñoo na mu ti Mansour Mbaye ci yërëm ko euh, mu bañ mu bañ ñëw ak coono tey bi waaye nag gaa yi la ma leen waxoon waat naa ci màggu yàlla ak baaxaayam ak suturaam gis yiñ ko gis ci heure bi rek doy na nu heure bi mu ñëw nu gis ko rek teg ko bët doy na nu ak defaru ci ko wóoru kon nag nu may ko mu sànnanteeg ñun ay baat mu jiyee Moustapha delloo ju ko kaar mu noppalu ko yàlla na ko fi yàlla doole yàggal ëpp man lawla ma barasat shamsu nahiri wa la badrun wa la hudu حبيبه سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وخلفائه وأصحابه الغر الميامين ورضي الله عن ابنه وخليفته وأمينه ووارث سره صاحب الفيوض صاحب الفيوضات الربانيه والفتوحات الإلهية سيدنا وشيخنا أبي العباس أحمد بن محمد بن سالم التجاني رضي الله عنه وعن آله وخلفائه ومقدميه وعن عبده وخديمه ومريده شيخنا الحاج مالك رضي الله تعالى عنه وعن آله wa azwaajihi taahiraati mutahharaati ummi lmu'miniin wa abnaa'ihi wa banaatihi wa ashyaaxihi jaddinaa alfaahim Mayoro wa sheykhinaa wa sheykhi suyuuxinaa wa jaddinaa abii Habsin asheykhi alxaaji Omar alfuutiyi radiyallaahu ta'aalaa anhu attoori algadawi wa an sayyidinaa wa sheykhi suyuuxinaa abil futuuhaati wal barakaati wal macaali الشيخ محمد الغالي رضي الله تعالى عنه وعن شيخنا ومولانا أبي العباس أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وعنا به وبجده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رضا لا سخط ولا ترب ولا سلب بعده بمحبته وجوده وكرمه إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الإخوة asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamualeykum mbooloo mi. yéen ñëpp di leen xaajal rajo bi pour nga ñu bu baax. yéen ñëpp tey di leen ziyaara bu baax. di nuyu alxaaji Ibou Sakho te di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla. nii mi ngi nuyu bu baax alxaaji Ibou Sakho te di ko sant bu baax. zaadahu llahu ilman wa fahman wa faydan wa amalan muxlisan lillahi taala ñu ñaan suñu borom taala amalan xaalisan lillahi taala may ko xam-xam bu sell buy jëriñ ak jëf ju tegu ci kaw sharia ak sunna te suñu borom watt ko bu jaay seen bi sallallahu alayhi wa sallam wa ataala xayaatahu wa jacalahu zuxran lil islaami wal muslimiina bi sifa aama wal ittijaaliyina wa li hadihi tariqati bi sifa wa li ahli cheikh alxaaji malik bi sifa xaasa yàlla may ko fanu gudd ci taxawe lislaam bu baax ak tariixa bi ak jullit yi yépp ak sunna ci daraja si alxaaji malik radiallahu taala anhu ak jaboote bi kaamili sixati wa salaamati wal aafiyati wa buluugi al amaani mu boole ci nag wér gu mat sëkk ak jàmm ak salaam wa kadalika natlubu li jamii alxaadirina walxaaibin man araftu wa man lam arif wa man sammaytu wa man wa man lam usammi nee nag loolu nag ñu ngi koy ñaanal mboolem ñu fi teew ñépp mag ak ndaw góor ak jigéen ku mu tudd turam ak ku mu tuddul ku mu xam ak ku mu xamul bi jaayi sayyidil wujud sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñaan googu yàlla ko yàlla matal ci ñëpp dara jot ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk yi fi daje yëpp ne waa jamaya bi ak waa ak dawaayir yi ak mboolem bokk yi fi daje dukuran wa inaasan sigaaran wa kibaaran usallimu aleykum wa azurukum ne mbokk fi daje yëpp jamiya bi daayira yi mbooloo mi yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñoom ñépp mu leen di jotal nuyoom ak ziara di yeesalit kóllëre gi nga xam ne moo doxoon ci suñu diggantey waajur seeni waajur ak seen baay seen maam Seydil Hadji Malick radiyallahu yeesalit kóllëre nga xam ne bii moo doxoon diggante wajur seeni wajur seen maam Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu googu la coloré ñu ngi koy yeesati ak bokkam ñu ànd ak ñu ànd ak moom ci weewu mel muy wàllu ngor ak diine képp du la wax ñu ànd ak moom ci weewu mel ànd muy wàllu ngor ak diine képp di liggéeyal yàlla di liggéeyal nag yàlla ca ñi mu bokkaloon adduna bi te bokkuñu tarixa ñooñu it ñu nga doon liggéeyal yàlla ña mu bokkaloon adduna bi te bokkuñu tarixa ñooñu it ñu nga doon liggéeyal yàlla ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu àndoon ak moom bokk ak moom tarixa it ànd ak moom ci bëgg boobu liggéey ñu di ko jàppale mu di leen jàppale ñi àndoon ak moom nag ci tarixa bi te bëgg boobu liggéey ñu ànd ak moom mu di leen jàppale ñoom it ñu di ko jàppale ci boobu liggéey ila an laqiya allah subhanahu ne loolu nag moo sax dàq ci ñoom mel ci ñoom ba ñu daj seen bon tabaraka wa taala wa taraka al umura bi yadi xalifatihi wa ibnihi sayidina abi bakar siddiq wa sinwihi alhaaj ahmad al mansour radiallahu anhum ne ba mu mbir moomu la mu jéeg ji tekk ci loxo si Abubakar si xalifaam radiallahu taala anu ak mbokkam ma Seydi Hadji Mansour radiyallahu taala anhu di ci liggéey ba mu soob yàlla mu jële leen ci liggéey nag ñoom ci wow melo ba mu soob yàlla mu jële leen ñun ñii maag ak yéen ñépp mu bokk ñu jaboote mbir moomu nekk ci suñu diggante ñu di ko doxante ne moom mi toog ak ñun yéen ñépp mu bokk jaboote mbir moom nekk ci seen loxo ñu di ko doxalante nañ ko daan kon nag lépp lu ñu jëf seen gannaaw yal na ko yàlla yéegal ci seen jëf kon nag lépp lu ñu jëf seen gannaaw yal ko yàlla yéegal ci seen jëf yi. ñu ngi yaakaar ne yàlla dafa dana ko nangu ndax ah, ah, ah, moo ko fabal moo ko fabal boppam. mais yaakaar ne incha allah yàlla dana ko ci yéegalal ndax yàlla na ko fabalal boppam. bismillahi rahmani rahim. waxuma ne kat nangam dama ne damay bëgg a nettali wax yàlla bi ñaar mais waaye bu kenn dem ne Abdoulaye suñu jëf déedéet wax yàlla la bëgg a nettali ni muy tërale waxam it lépp lu wax mu ko teg ci wax suñu borom tabaraka wa taala ak yonent bi sallallahu alayhi su ma ko waxe ba noppi maag yéen ñëpp nañu àndandoo wax ne yàlla yàlla nangu aaya bi la yàlla na ngeen diri mbiccam ci suñu kaw mais su ko waxee ba noppi moom ak ñun ñëpp nanu bokk wax ne aaya bii mu jàng yàlla diri mbiccam ci suñu kaw والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء والذين gaañ nga xam ne amanu gëm nañu yàlla imaanan am gëm kaamilan bu di mag bu di aji mag ci bitti ak ci biir ak suñu wéeteeg suñu wéttalikoo suñu dee nelaw suñu yeewoo suñu yëgoo suñu dale <coughs> gëm nañu yàlla gëm bu mag ci biir ak ci bi ak suñu wettili ko bu ñu nelawee ak suñu nelawul yépp wattabaathum te roy leen ca loola wattabaathum te topp seeni tànk durriyatuhum bi imaanin naaqisin ci gëm ngoo xam ne minimum la ci seen gëmu maam ya yàlla ne damay fab lépp jaxase ko ni peñ bu ñu seeñee seet ci ndox wala ndox mu ñu sotti ci kaw peñ ak ñi nga xam ni topp nañu leen ci jumel gëm yàlla yi ci seen gëm yàlla ga gëm yàlla yi matt mat mat googu la yéegal ko ci wajur ya nangul leen li tax ma firé ko noonu ne li tax ma firé ko noonu li yakuna sahlal maxadi wal ne ngir rek ñu mu neex a dégg ci ñu ñu dégg ko déggin boo xam ne daan ko mën a dégg dégg bu rafet. waaye defe naa danañ ko war a gëm ndax am na kees gu gouvernement bi sàkk ñu di ko tuddee xaw ma nu mu tudd man dégguma tubaab. ne war nañu ko mën a gëm. ndax gouvernement bi am na kees gu ñu sàkk goo xam ne gii. dañ koo def. waaye soriwul fi Assane Mbaye di liggéey Assane Samb di liggéey. ne waaye. kees da la kees kees ndax. nekkee de familiarisé waaw ndax ay gone du ñu fay seeni i wajur te fekk ñoom ba léegi demuñu école liggéey duñ am na gone tuuti yoo xam ne yii ñu ngi leen di fay te demaguñu école sax ma laa liggéey xanaa da ngeen ko war gëm kon ne loolu war ngeen ko gëmit suñu borom tabaaraka taala yàlla ndax lu lépp lu ñu tudde nguur ndax lépp lu ñu tudde nguur yàlla nga ko fabe ci nguuram terale ko doomu aadama yi bi barakati Seydina Muhammad yàlla nga ko fabe ci nguuram ba terale ko doomu aadama ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye zahir rek la leen ci jox waaye nag zahir bi rek la leen jox de buur du rentré hôpital. du dem cabinet. du dem cabinet. du xiif. du xiif du du ngel du nelaw. du nelaw du gëmmeen. du gëmmeen. kooku nag du kenn illa Allah. kooku nag du kenn. allahu subhanahu huwa almustagni an kulli ma siwahu wa muftaqirun ilayhi kullu ma adahu la mustagniya an kulli ma siwahu wa muftaqirun ilayhi kullu ma adahu illa allahu subhanahu wa taala moo doylu te riis walis yëpp walis wal doylu walis yëpp amul kenn ku doylu mbaa nga riis dul yaa ngi yaakaar suñu borom tabaraka wa taala ku dul moom rek ne soxla nga aaju nga jëm moom mu aajuwul jëm kenn. kenn ku nekk soo tëlee yaa ngi naan ma dem ci Mansour jox ndax mu jox ma dépense. nee kenn ku ne maa ngi naan ma ne kii ji daal. ñu def ci ma banque maa ngi ci Ousmane Sonko ndax mu jox ma départ. waaye yàlla moom demul ci kenn. yàlla moom du dem ci kenn. maa ngi dem ca docteur Moustapha Sow ndax mu faj. maa ngi dem ci docteur Moustapha Sow ndax mu Sow ndax mu faj. maa ngi dem ci Assane Samb ndax mu lebal ma ndànga. maa ngi dem ci Assane Samb ndax mu lebal ma ndànga. maa ngi dem ci Mansour Mbaye wax ci rajo bi ndax mu waxal ma ñu dégg. maa ngi dem ca Mansour Mbaye wax ci rajo bi ndax mu waxal ma ñu dégg. li nga wax Mansour Mbaye. nee li nga wax Mansour Mbaye. ak li Mansour nettali. ak li Mansour nettali. bi rajo bi laata. bi rajo bi laata. bi àdduna laata taxaw. bi nit ñi laata am. bi nit ñi laata am. kaana zaalika fi ilmillah yooyu yëpp nekk xam-xamu yàlla jëkk lii yëpp ba mu laal mu toog ba mu sob nee mu toog la ba mu sob mu door ko mu door ko wàcc fondement yëpp nee fondement yëpp ma nga ca démb ma nga ca démb lu gis loo gis tey loo gis tey fekk na fondement ko démb fekk fondement nañ ko démb waaye iradatullahi mi ngi door a am pour loolu taxaw ak machi am waaye xudra ba lomb na ko mu yem nam nam suñu borom ak coobareem mi ngi door am waaye nam ak nam waaye fekk na dogal am na démb kon nag kon nag seetal yonent bi nu mu daj. nee seetal yonent yàlla Muhammad ak ni mu daj. xamal ne miimi ya bokk na ci as asbaab yi tax Seydi El Hadji Malick def ko yër bu mu doon yër qurratul absar. nee miimi ya bokk na ci sawi Seydi El Hadji Malick def ko dafa doon yër teewutul qurratul absar. am ca daal loo xam ne lii xëj na. am ca loo xam ne daal ca dëgg dëgg dëgg leeru. nu mu war a ko liggéey rek. mu ne ko nag naa ko man. Thierno Saïdou Nour radiyallahu anhuma nee na Seydi El Hadji Malick nee na ko miimiya ci ñaar fukki fan laa ko defar. nee na Thierno Saïdou Nour radiyallahu ko miimiya kat bari bari rek yëpp bëgg ci ak xam-xam yëpp dina ñaar fukki fan laa sañ ngeen dogu ne sëñ Iran dogu ne. mii mi yëpp fu mu fanaan te borom sellal. mii yëpp fépp fu mu fanaan te borom sellal. ñu teg ko fa ñu ko war a teg ci xormaal. ñu teg ko it fa ñu ko war a teg ci xormaal. rasulullahi dana fa fanaan. rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dana fa fanaan ci boppam waxuma ko faqran dama ko sukran lillahi taala boo day ngeen wax ne ngeen sant ko yàlla. Seydi El Hadji Malick. ne Seydi El Hadji Malick. radiyallahu anhu nañ ko yàlla fayal ak bokkam yi fi nekkoon yal ko yàlla fayal war a ñaaw sax ci man ne kon dana war a ñaaw tey